suratu sabayin saaru sabayi makiyatun ilaa waay ralisina wutulal malaaya waye moom arbaon ñenant la aw xam sun ika juróom wax xam sun ak juróom wax sama jitu tutu buur rahmaani ka daaji xewel mi daaw ndef jaar yaa rey mi ka daaji xewel mi ne loo ñeel na ko maa la ne ci asmaani juróom yaar wa maa fi la nekk ci suuf njaam wala woo ñeel na ko alhamdu cant fi laaxirati ca alaaxira moo am cant ca alaaxira naka ci àdduna woo moom alaakimu moo aji xarañ ci njëfteefam de alxabiru moo aji xam ay mbindeefam de yàlla mu dana mu xam maa yari ju dana xaraf fi lardi ci suuf ci ndox ak lu moom wa maa yaxriju ak la dana génn min haa tukki ci suuf wa maa yanziru ak la dana wàcc min asamaa tukki ci asamaan wa maa yaxriju ak la dana mu yéeg fi ci moom de woo moom arrahimu ay xejam alxafuru moo aji mooy aji baale na mu xam maa yariju la dana xaraf fi lardi ci suuf ci ndoxal lu dul moom wa maa yaxriju ak la dana génn minaa tukki ci suuf wa maa yanzilu ak la dana wàcce mina samaay tukki ci asamaan wa maa yaxriju ak la dana mu yéeg fi ci moom de o moom arrahimu moom di aji yëram ay xejam alxafuru mooy aji baax leen de wa qaala wax na li si nañ aña kafara wet nañu laa taatinaa dikkal tunu saatu bés xul waxal bale anaam wa rabbi géñu na ma borom sama la tatiyanakum dana dana mu dikkal leen de alimul xaybi a mooy a xam ak faddu laa yasubu faddu tit anu ci moom misqaalu zarratin mën na xam sànq lañ de ci sama waati ci asamaani juróom yaar wala xilade du jaagan de du jaagan gën ja ndawe min taalika ci loole wala akbaru du jaagan gën ja mage ilaa fi kitaabin dara aji nekk la ci mu biin bu daa ji bit te mooy lawil liy seer gi dina ma fay def a ñaañu amoon gëm nañu waa mi yow tey jëf saalihaati farata ak naafile walaay ko ñëwee la gaay ba war su na war sa kër yi mu daa na ñaaña sànq dox nañu fi ayaat la gaay dawum war na ci ñoom asaawun mbugal alimi mu daa ji métti métti ci siñ ci moom mbugal la leen wayra dama xam a si a ñaaña ootul en ma joxeef na leen xam-xam ni ki Abdullah ibn Salaam ak saabaam

déedéet dinañ ko jàpp buur ne bal bayit alesi na ñaaña laa yow ne na gëmuñu bi laaxira ci àllaaxira filaasaa bi aji nekk lañ ci mbugal wasalaaleek ak réer albayen di gëra aji sore de afalam yaraw ndax dañoo seetut ilaa maa bayna aydihim jëm ci la nekk ci kaw seen kii asamaan wa maa xalfahum ak la nekk ci suuf seen kii suuf min asamaan yi ci laalum asamaan la wala suuf inna sa ndem soob nanu ndax sif nu nuural biim ci ñoom lar la ci suuf aw nu si ikanu daanaaleen ci ñoom ci son toog ci asamaan de min asamaan yi tukkee ci asamaan de inna fii daalika naka aji nekk la ci loolu la aayatan tegtal li kulli abdin ñeel bépp wala xalaatee naa ñun de jox man daawara daawara mi naa tukkee fi noonu fasalan ngëneel mooy ak yonantu ak ab téere ñu wax ko ne yaa ji baalu yéen doj ñu wax ne yaa ji baalu yéen doj yi aw yi bii dellu leen maa wa ànd ak daawara bu daawaree sabal yéen ñëpp sabal leen ànd ak moom wa tayra ak njanaaw yi wa ala naata nooye law ñeel ko alxadida weñ gu ñuul mu di ko moñ ni jigéen di moñee waaw sungub anaamal jëfal sabiqaat ni mbubbi ko ngi di wa qaddir di yéen ñooñ daaw de saalihan jëf ji xiw inni naka man defi naa ji xam laa bi ma tamaroon jëf da jëf ko de woy suleymaan nañu tàggat ñaar suleymaan riyaa ngelaw la xudduwaa xëyam saxarun doxab weer la warawaa ngonentam saxarun doxab weer la leen wa asal naa tan seeyal law ñeel ko ayal fitri ayal xitri bëtëb ngur di bëri ñu euh, dawalal ko waa përëm di yol ci këtam ñetti fan ak seeni guddi dem lépp lu mu soxla ci ngur di ñu jóoral ko ko wa mina jinni ñu tàggat ñaal ci jinne yi man yaamalu ko dana mu jëf bay na yaday ca kanamam ñu tàggatal ko jinne yi ñu di ko liggéey lu mu soxla bi rabbi ci ndigalal boromam wa man yasiq ku jàng na mu minum ci ñoom jinne an amrina walis ndigal sunu ci topp Suleymaan nu siqu nu mosal ko min asaabi sa'ir bu galam safara de na yaamaluna danañu jëf lawa ñu an ko maaye saawlu mu soob min ma arriba ci laala moom tax yëkkati ko la wa tamaasi la ak i wajifaanin ak i bagaan kal jawaab yi dina kay mbalka wa xudurin ak i cin raasiyaat yi di way samp de ñu ne yemaloo jëf leen ala daawa de yéen ñooñ daawa de sukran de wa xalilun aji néew la mi ne bari ci jaam sama sakooru santa ko ne de ma xaday naa ba nu xattee alay ci moom almawta dee ba yàlla dogalee nag suleymaan dee maa dallahum tegtalu leen ñoom jinne ala mawti yi ca dee am ngay laa daabatul ardi daabatul ardi lu mooy daabay suuf mooy max taakulu dana mu lekk min saatoo waaye xatam wa de fala maa xarra ba mu daanoo di a dib niiw tabayana ti bit al jinnu jinne an naka mbid ak lépp law kaano doonte nekkoon nañu yàlla mën a di xam alxayb ak faddu maa la biso soxñu fi laasabi jë mbugal ma ak muy ni ma dee borom ak doxadal leen de jinne yi dañ doon réeral ñun ñi leen wax ne ñoom xam nañ xaybu ba daaw de ba Suleymaan dee nag yëguñ ko ba maxa ñëw maxee tam wa mu daanu ñu soog a xam ne dee na de ñu xam ne xamuñoon xaybu de laqad kaana nekk na li sabayin ñeel fi masaakinihim ci dëkk waaye seen aayatun tegtal yi tegtale kattan buur de mooy dëkk Balqiis janna taani yaari aljanna yaa jaari tool an yamin ci ndey joor aw simaali nag càmmooy réew yi saba yi lépp ay tool la ko yàlla defoon ku loo lekk leen min rizqi rabbikum ci wërsëgu borom seen waskuroo te sant leen yàlla waskuroo sant leen la woo ci de baldatun saba yi lay dëkk la mu tayyibatun bu dee aji teey de bu teey la suuf si kel xamu fa jiit xamu fa jaan xamu fa luy tukki ba romb fa sax waaw bu fekkee daa nga am teeñ dootoo am teeñ de wara bu nag borom bam borom ak xafoorun bu daaji bayi bakkaat de dëkk bu teey ak borom bu bay bayi ay bakkaat teñ dëdd wali wali sont ñu weddi xéewal de fa arsal naa tan xiir aleyim ci ñoom saylal xarimi yoonam sëkk ma de dëkk ba dañ dañoo bili woon mu tiim dëkk ba yone di daw ca kaw dëkk ba di leen roosal tool ca gannaaw dëkk ba ndey joor ak càmmooy lépp di ay tool bañ weddee yàlla nag yàlla màbb sëkk ba ci seen kaw de ndox ma yoon ci seen kaw ñu tasaaroo de ñii daw jëm Makka Qusay ibnu Kilaab jële ñëwee Makka ci maami yonent ñaa daw dem Kuufa ñaa daw dem Misra ñaa dem Busra ñaa dem Iraq ñaa dem Sham moo tax ñuy wax tasaaroo ni pencam sëbë yi fukki dëkk yaaram yépp ca sëbë yi lañ jóge de ba baddal naa am tan watto leen bi janatayim ci ñaari tool seen janatay ni yaari tool sa waate yokkulin yu di borom meññat xam tin mu di aji wex de tool yooyu nga xam ne meññat mu neex mu nekk daa nga ko am ñu gis nag meññat moo xam ne dafa wex xat de wa aslin ak nguy si gar garab gu ñuy wax nguy si gar moo gën a wex ci garab yi boo taajee ndox ci ron keram sax mu wex ndox ma wex wërsëg yi nag laf min sibirin ci dem bukki xalilu di aji néew saalisa loole seen jëfee na am fay na leen ko bi maa kafaroo ci saw si weddi seen nga de waa di jaasaa ndax def na fay googu pay gu bon ilal kafaru na rewet daa kon xéewal yàlla wa jaa naa tan bay moom diggante seen wa baynal xuraa diggante dëkk ya dëkk yaaya baarak naa barke lan fi ci moom xuran ay dëkk zaahiratan yu di way bu njëkk diggante dëkk yee dañoo tegale bàyyi ko sabay yaman ba cosaan nga xam ne boo jógee di tukki ngay dox ci biir dëkk bi rek ba àgg fa wa xadar naa tan dogal dox dox guddéeg bëccëg a ca xemoon ñu ñu ne dëkk bi layaali ay guddi waa yaman ak bëccëg amina mit mu dëkk bi mu nekk mukk xam nga ne kooku am na wala rek du am lu muy ragal fa xaaloo dañu wax ne rabbana yow borom sunu banet sorilal bay na asfar naa diggante dox sunu ñu ne yàlla lii nga ñu defal ne baaxut naka sorale dëkk diggante dëkk yi dañ xam ku mën a am yóbbal am ku ma ku mën a am waruwaay waaye lii kenn du ci xam ko ñàkk ko ko xam na dëkk yi sore dañuy xamul dara xam ko buur ne wasala moo tooñ nañu am sama ay seen de fajaan naa am tan mu jël leen a ñu di waxtaan ba ma sax naa am tan ñappate leen ku la mu ma soxin gépp ak ñappate leen yàlla tasaare leen ina fi daal di gën yi gaa ji nekk la ji loolu la ñu tuddoo alam li kulli sabaarin ñeel bépp mu ñaakoon mooy yàlla shakurin ku di santaakoon xéewal ak boromam leen wala xat sadaqa dëggal na alayhim ci ñoom iblisu iblis daan na wa njortam la lañ iblis jortoon ne dana réeral doomi aadama yi ñoom day njortal iblis dëggu ci ñoom de fapta boobu topp nañ ko illaa nu fi nekk fariqan kulee minal mu'miniina ci way gëm ñi lu may ñu gëm yàlla ñoom topp ñu iblis wa maa kaana nekkut loo ñeel iblis alayhim ci ñoom min sultaanin ci ñoom illaa li naalama ndara yi nanu xam xam a feeñal man yoomi nu kët na mu gëm bila xar si jaala xaram yi mën wa jëkka moom fi sakkin aji nekk la ca sikk mi naa ci moom wa rabbuka borom sa xafisun aji fuulu la mu alaa kulli shay'in ci lépp def de xul waxal udoo xooleen allasina ñaaña saam tum ne ay yàlla lañ min dooli laayi lu dul yàlla de laayam di kon a moom tiñu misqaala zarratin man la xam sanq lañ de ci xiw ak fi samaawaati fiyaa ci a ak suuf min sirkin ak bokkaale de wa maa lahu déen ñaal yàlla kawe na minum ci ñoom min sahirin aji dimbale de wala tan fama jëriñ ci safaatu rammoyan lawo fa moom illaa liman asina ndare ka digal na mu ñaal ko de lawo ñaal ko de hatta isa fusiya ba dem waaw bu ñëef na an qulubihim ci xol seen xaaloo ñu wax ne maasa xaala ana lu wax na ko rabbukum borom seen xaaloo ñu wax ne alxaqa wax na mu dëgg de woowoo moom alaliyu mooma de aji kawe mbindeefam ci noteel alkabiru mooma de aji màgg de buñ ko tuddee lu dul moom tuuti na de salaamu salli ala muhammad yàlla taala ala sabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qul waxal yow muhammad man yarsuqukum anaku danam wërsëgal leen mina samaawaati tukki ci asamaan yi juróom yaar taw anakuy joxe taw bi bàyyi ko ci asamaan wala leeg suuf gàncax kuy joxe gàncax gi bàyyee ko ci suuf kon waxal ne laaw yàlla suñ ko waxut ndax tontu du moom nekku fi de laaja nga goo xam ne yàlla nga koy laaj pour taxawal leen ci dëgg ba noppi mooy tontu boppam ne kanay joxe taw bi bàyyee ko ci loolu kuy saxal gàncax gi bàyyee ko ci suuf amul garante ne yàllaay joxe loolu de moo tax mu ne yàlla yàlla koy joxe de wa inna naka nun jullit yi aw yaakum ak yéen way weddi laa laa hudan aji nekk lañ ci njub aw fi dalaale gi ci réew mu binin bu dee aji bidde ñu nag yéen daal am na ci ñu ne ci njub am ñu nekk ci réer de loolu wala tuf la booy nit xam ne yaa ame dëgg soo ko ne maa ci dëgg yow ya juum mu mer waaye soo ko ne xóor na ko xóor na dana ñun ñaar dara xam na ci ku juum loolu du ko merloo alxuraan a ngi wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala xéefar yi ñaari kuréel yi xam ne ci bu ne ci na ci bu nekk ci réer gu bidde bi nekk ci njub ku ne xam na ko mooy yonent ak bi nekk ci réer mooy xéefar de waaye lëm na ko rek ñëwete ante ak ñoom ndax looloo gën a jegeel seen xol ci ñu gëm yàlla xul waxal laa tusaloona defut laaj leen ama yaram naa leenu bàkkaar de duñ leen laaj sunuy bàkkaar péncam yàlla wala nu salu defut laaj ñu nun ama taxmaroona kere da ngeen jëf ko de ñu nit seeni jëf yéen lañ koy laaj duñ ñu ko laaj ku nekk jëfam lañ koy laaj xul waxal yeej moo dana boole bàyyi naa diggante sunu rabbu naa borom sunu jëf péncam yàlla du yàgg yàgg nag dañ jëm yàlla dana ñëw yàlla boole ñu ci benn pakk su ma yof taxu topp mu xatte bàyyi naa diggante sunu bi laa ci dëgg bu keroog yàlla àtte ci dëgg mooy ñi nekk ci dëgg mu xarfa leen aljanna yàlla ñu ci yàlla boole ñi nekk ci naar mu yóbbu leen safara de asuna laa men tarika woowu moom alfataaw mooy aji xatte alaal yi mu jëre aji xam la muy àtte de kul waxal aroo ñi xamal leen ma àll si na ñaaña alaxtum yéegal ngeen bii ci yàlla suraka ñu dee bokkaale ci jaamu wax leen ma ñi nga xam ne ñoo war a bokk ak yàlla ak yàlla ñu dee war a jaamu ana ñu yàlla déedéet bokkaale de yàlla amul bokkaale de yàlla rek moo xëy jaamu ndax moom rek a bind bal ba it moom laa yàlla alasis moo de aji not ci guuram ala kii mu aji xereñ ci jëfteewam de ci yàlla bind mbindeef yépp taamu kenn ko doon dimbale kon moom lañu war a jaamu te buñ ko bokkaale kenn de wa arsalnaaka yónni hun la yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaa kaafatan mboole de yàllaa la yónni te def laa yónni ci ñëpp basiran mbir mu ngi aji bégal ku na moog aljana wala siran te aji ku wedd na moog safara de walaakin na lu fi nekk ak sara naas yi kenn jëbëri xéefara makka laa aaramu loolu de ab yonent dañ ko daa yónni ci gañoo yonent sallallahu alayhi wa sallam moom rek moom moo jagoo yàlla yónni ko ci booleem nit yi ak yi ci ñu weex ak ñu xonq la ko dale ci ba yàlla yónnee ba fa àdduna jeex li des ci àdduna yëpp mooy seen ab yonent moo tax yonent yëpp moo ci gën a diis ab xen moo tax it moo ci ëpp ab na nga ne li nga xam ne gën na ko yonent yi ci des ba nga xamee ne yonent dañ ko doon yónni ci géñam rek moom ñu yónni ko ci mbooleem ñëpp te itam amul ci jamonoom xanaa ba pencam yàlla ñëpp mooy seen ab yonent de wa yaquluna danañu wax ma waa du ana kan bi la dëhër kañ bi la dëhër fii pencam yàlla in kuntum dem nag yan saadiqina di way dëgër wax ne waaye pencam yàlla di ñuy wax anamu nag na ñëw xul waxal làkkum ñaan la leen miaadi yawmin dëhële bés laa tastaaxiruna mujjiti leen xan walis ko saatan saa wala tax tastaqdimuna jiitu di leen ko saa rek wax leen ne yàlla dëhër na leen dëhër boo xam ne du jaase bu bu jotee du du jiitu du du mujj de waatu ci wax yaaram mooy buñ la dëhëlee aw xiw waxee du mooy buñ la tëkkoo mbugal xaaliban miihaadu nag boole na yaar yëpp miihaadu moom mën naa nekk pour xiw mën naa nekk pour xay yàlla na ne xéefar yaa ngi wax ne kañ dëhël bi kii benjam yàlla waaye xam ngeen dayal boo xam ne du jaas mukk du du tarde waaw du du jiitu de waxaala wax na la ñaañu kafaroo dinañ ci ñooñ màkka lan noo mi ne nun de dëggal ci nun gaas alxuraan ji la alxuraan walla bi la sii du jaageen ci tawreet ma nga ne walla bi la sii du ba nga xam ne bay na yedd yaa ngi nekk la jëkk jëkkam ñun weddi nañu alxuraan gëmuñ ko gëmuñ sax téere yi ko jëkkoon ndax walla téere yi ko jëkkoon dëggal nañu alxuraan ñun boole nañu yëpp weddi dañu weddee alquran dañoo laaj ñuy jàng tawreet ñu ne tawreet tawreet dëggal na alquran dëggal yonent bi ñu laaj ñuy jàng linjiil ñu ne linjiil dëggal na alquran dëggal na yonent bi ñu ne boo nag yooyu ñooñu ñaari téere day suñu weddee woon alquran ñu mën leen a gëm walla ñoom dëggal nañu alquran nag ñun boole nañu yëpp weddi weddi nañu alquran ak tawreet ak linjiil yëpp buur ne wala tara doonte gisoon nga yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi zalimuna ba way weddi ya mawqufoona yarji'u dana delloo baaduhum ñenn seen ilaa baadin jëm ci ñenn al wax bés boo bu pencam yàlla ñëwee bañ fong ñu jëkk ñu mujj ñëpp nag waaw sang yaa ñi leen topp ña ngay waral ña ngay wax ko ca ca yàlla yàqulu dana wax la si na ñaawee ustute foo doo wax la si na ñaa ñaañi sax baroo rëy dinañu dañooy sang yaa law antum dugante ko nag yéen ngeen doon ngeen fekk te ku naa ko dana nekk moom ne di way gëm yonent bi way tafee naa seen sang yi yéen ñii yéen ñu aayoon topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam su tax dina yéen ñun gëmoon nañ te bëggoon nañoo topp yonent waaye yéen ñu aaye yéen ñu tere gëm yàlla xaala wax lesi na ñaaña takbaru rëy nañu lesi na ñeen ñaaña su ne ko doo daleef la leen anax nu nun sadat maakum fekk nan leen xam ne hu daawali sam jub ba de jaakum gannaaw bu mu dikkale leen ah gëmoon ngeen ba noppi ñun ñu ñoo leen déedéet yéen kay gëmu leen woon bal bay nekkoon ngeen mujrimina di way weddi yéen ngeen ngeen doon weddi yéen itam naka ñun waxaala ta wax na ñaan uskute foo dawal reef na leen si la si na ñaan ñaañe stakbaroo rëylu nañu bal bay it makru pexe ci guddi wanaare pexe ci bëccëg déedéet yéen kay yéen ñu tere woon a gëm yonent bi yéen ñu daa fexeel guddeeg bëccëg ne lu yàgg bu buñ dem topp yonent bi de i taamuroona naa ba da digal nu an nag ku rabu nu weddeet bilaay ci yàlla wana yàlla waa sarroo dañ nëbb naa daamata weccu ga de la maaraaw bañ gisee alasaabu mbugal ma de bañ canam mbugalam safara nag ñoom ñëpp ñu rëccu luy topp nit sa xam ne toppaloo ko ci dëgg noonu la ñuy mujj way toppee ak ñeleen di topp bu pencam yàlla xéefar yi sant xéefar ni ki Abu yi saaro ki moromam ñoo doon réeral ñi nga xam ne seen way topp lañ leen aaye topp yonent bi sallallahu alayhi léegi nag ñu ngay fa kanam yàlla yéen ñu tere woon a gëm ñu ne déedéet ngeen a weddi woon rek naka ñun déedéet yéen ñu daa fexeel guddeeg bëccëg ne bu leen gëm yonent bi sallallahu alayhi wa lu mën a am rek ñoom ñépp dëgg nañ ca mbugal ma ñu réccu nag réccu dappe tangoog réccu ñenenti réccu la réccu benn bés ku bëgg a tukki waroon na ndekki ci këram ba noppi soog a dem mu yàkkamti ba defu ko su su añ jotee taamul añ mu naa wallaay maa ko def waroon naa lekk ci sama kër soog a jox loolu réccu benn bés rek la bu ceeba ñëwee nga weddi ceeba boo xamee ne sa nawet jubut waaw da nga ko rëccu nawet ba yëpp ngay rëccu lu taxoon ngay weddi ceeba waaye googu rëccu ci mel na at mi rek la ak rëccu sa giru dund mooy jabar ju bon waaw bés bu mu la merloo rek nga ne maa ko def xamoo lu ma doon dugal ci yow waaye googu googu rëccu sa giru dund rek ci la rëccu la pet nag mooy rëccu ci fiñ tam yàlla de googu rëccu moom amul fu ñu koy dawaasale waa amul fu muy xam ne bu fa rëccu la ngay rëccu ba gax ya yaanaa xillazina ci loosi ña nga xam ne gafaroo wet nañu de yàlla dal di digal malaaka yi nag ñu fab ay cala la waaw ceen ca téefar ya gax leen al tuji saw ñu wax leen ne al tuji saw na deefus fay leen ilaa ma kaanoon la rek lañ nekkoon yaamanoon doon jëf ko de te duñu leen fay dara lu may seen jëf wama arsalnaa nun day mësunoo yónni fi xareetin ci dëkk min nasrin aji waa de illaa xaala ndare bu wax na mutrafuwaa ay sangam yedi way xeewu inna naka nun bi ma kaafiruna way weddi lañu bi ma ursitum jalla yónneef leen bii ci moom de yàlla yonentu bu yàlla ma sa yónni sangi jamonoom dañ koy weddi rek tey de ndax réyu waqaalu te wax naan nun ak saru gën a bëri am waa lañ ciy jut waaw laa dana ki doom yéefar yaa ngay fuukare àddina nag naa ñun ñoo leen fa paaral ëpp leeni doom wa maanaam déet nun bi mu sa bi na ñu di ñu ñu bugal ndax na ñun yàlla daf ñoo moo tax mu jox ñu alali àddina buñ demee alaaxira it noonu rek waaw ñun yàlla duñu buggal kul waxal ina rabbi naka borom sama yëpp mu yaal risqa wërsëg li ma ñu saaw ñeel ku mu soob yàlla dina yaal wërsëg ñeel ku ko soob ngir nattu rek wayax duru dana mu tiisal wërsëg ñeel ku ko dana xatal wërsëg itam ñeel ku ko soob daf koy nattu walakin na lu fi nag ak saran si gën ja bëri yéefaru Makka laa yàlla mun a xamuñu loolu wama amwaalukum ay alal seen wala awlaadukum bi jaage na ay doom seen bi la tii di laara tuqarribukum dana mu jegeñe leen inde naa fa nun sulfa ak de waaye alal doom du mooy jegeñe nit yàlla de ilaa lu fi nag maanaam nag gëm na mu waa mi ne jëf saare am jëf jiw de du may koo xam nag ne gëm na jëf-jëf jiw ci alam alalam wulaay ka bi ma amee wu jësaatu dañ jëfan de moom te ñëw dul xurufaati way nekk lañ ci ko wi aljana no koy wëru lañu mbugal de yëfara ngoog dañu war foog ne daraja yi àddina mooy bëri alal am daraja fa nit ña te loolu tekkiwu dara fa yàlla yonent bi na ne yàlla na ne seet seeni melo du seet seeni xalal waaye mi seet seeni xiina ak seeni jëf xiina ju baax ak jëf kooku mooy jegeñal jaam yàlla su xeeboo bëri xalal su xeeboo bañ a dara su fekkee jaam rafet ca te ki dara fa yàlla su fekkee ni bëri woon na xalal sax moo tax yëfar yaa ngi fukkare seen xalal ji yàlla di leen wax ne xalal ji duñu leen du leen jegeñal fa yàlla de yàlla nag dafa seddale wërsëg yi te xeemalewu ko ñii jox len leen wërsëg bari ñii mu jox leen wërsëg wu néew yooyu yëpp ngir nattu rek la yaa ci bëri wërsëg ndax dafay sant yàlla ci wërsëgam wi te def ci war am def koy réyloo waaw xeeb ki nga xam ne moom amul dara ki nga xam ne yàlla dafa néewal wërsëgam ndax dafay añaan ki yàlla jox am du ko añaan waaw dafay muñ te bañ a añaan ki yàlla jox su fekkee ñoom ñëpp ci ne def na loolu waaw jubal nañ de koo ci xam nag ne waaw mooy nga la nga xam ne moom la ya bëggoon ci yow moo taxoon yàlla di la nattu ci wala ci ñàkk yaag yàlla daje ëllëg de alal ji bari na bu borom muccee yonent na ne ñi gën a bari alal ñoo gën a néew la ci pincam yàlla ñi gën a bari alal ñoo gën a néew la ci jam yàlla ñi gën bari alal ñoo gën a néew li ci pincam yàlla lu may koo xam nag ne ma nga alalam def ko nii jëmale ndeyjoor jëmale càmmooy waaw jëmale kanam jëmale ndeyjoor jëmale càmmooñ waaw mu ñu néew la ñu néew bari alal di joxe bu iblis na ne yonent bi na ne iblis na ne borom alal ju bari du man mucc ci kenn ci yett ji koy de benn ma rafetal alal ji ci bëtam ba ne du dindi àq yàlla wala ma soppaloo ko alal ja ba mu fab ko fab yi woo xam ne ma yombalal ko xam-xam ba ba tax mu soppandi ko ci loo xam ne du dëgg borom na mucc ci kenn ci yett ñoom nag ñoom ñi nga xam ne yàlla fa leen nattu néewal seen wërsëg ñooy dëkk ci kéeki aljana ya ca taax googu aljana ya rek yonent na ne sallallahu alayhi wa na ay kër ci aljana yu kowe yoo xam ne ñooñu aljana dañ koy séentu ni ngeen di séentoo bi di ci asamaan yoo xam ne kenn du ca dëkk lu bu ñàkk ak saaliw su ñàkk ak sayid bu ñàkk ak jullit bu ñàkk de waaye ñi xamoon ñi duñ ca dëkk ata la yonent yi ñooy xag ñooy xag ci kër googa ata saaliw yi ñaamu dara ñooy xag ci kër googa ata ñi sayid ñi sayid taamu dara ñooy xag ci kër googa de yonent na ne ku yàlla dafay jox wërsëgam muy lu xem rek ci te mu may ko cët bu law ci julli muy julli julli gu mat su ko defee mu bari du ñu koy jooyoo ñu bari na ne ku yàlla bëgg noonu la def yonent ci boppam ndax daa wax ne yow yàlla yàlla nga ma dundal yàlla nga ma rey may miskiin yàlla nga ma dekkal may miskiin yàlla nga ma fang ca mbooloo miskiin ya rek <coughs> mbooloo ñaamuloon dara mas nañu ñëw ci yonent tawat ne borom wërsëg bari deme nañ jiw yëpp goreel nga wax nga ngëneel ngëneel goreel jaam ñoo am nañu daldi goreel suñ la saraxe ñoom am nañ alal pare ñu daldi fab saraxe suñ ne jihaad suñ ne aj Makka yëpp ñu def ko ci xaral ñun nag amuñ dara dara dara borom xaral yu bari yi nañ xiw yëpp walis ñun yeneen su ne leen bég leen ci wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar borom xaral yi saraxe woon mboolem xaral lamit du am yor bu day ni ba xam ne am nga ko ci wax li nga wax baal yooyu def te ñu ñàkk ñu danañ dugg aljanna ba am juróom juróomi téeméeri at ñu xam ñi soog a de ndax ñu xam ñu ñu nga leen ñu leen di xisaabee rek ñu soog aljanna ñi xamul dara nag ñoom dañuy daal di dem aljanna rek ñu kontaan lool daal di dem la suñu ñëw ne yonent mbir de waa ji nga waxoon ne suñ ko waxee bu borom alal yi tabaxee seen alal yëpp it tax ñu am lu day li ñu am wax nañ ko borom alal yi ñu ngi ko waxandoo ak ñun loolu la loo ci xam mu ne ah loolu la nga ne la yàlla koy jox ko neex wala si ne ñaari yaakaar naa danañu jëfee asmaa ci yàq alquran sunu moo sama def ci tudd yaal risque wërsëg li ma ñëw saa ñëw ku mu soob dina baal ci jaamam ngir natt ko de wa yàq duru dina tiisal wërsëg. ñeel ko soob doo ñeel ngir natt ko de wama anfaqtum lu ngeen dundale ñu seen ci daara moom xaral la oo moom bi xoli ko dana mu de oo moom xaar raasi xene te borom alal lépp lu mu dundale yàlla doo ñeel ko soob ngir natt ko de wama anfaqtum lu ngeen dundale ñu de oo moom xaar raasi xene ko yoolab alaxira yonent ne sallallahu alayhi wa sallam yaar maa leen koy solo te di leen géñal jaam ko tooñ mukk tooñaange goo xam ne mën na koo mu muñ jéggale ko lu may yàlla dafay yokk dara jaam jaam du dindi jaaralam sadaxe sadax soos de wàññi dara jaaral ja léene dafay taxaral ja gën a bëri ndax soo joxe rek yàlla dana wutal leneen de ne jant bu fenk yaari malaaka nga ko séq ñii malaaka ngi ci ndey joora di wax naa yow yàlla joxal ab joxekat lu huutu lam joxe woon malaaka mi ci camoy bi naa yow joxal ab téyekat ak cànkuteeg xalalam kii mi ngi ñaan daa iman ku dundile yàlla na ko yàlla huutalal leneen kii mi ngi ñaan daayiman ku bañ a dundale yàlla na yàlla loolu moo tax ku gën a bëri moo gën a bëri de xuutal googu yàlla di xuutal mooy bëri la ja moo tax be alal su bëree ba bëri sax danga ci xeet woo xam ne suñ koy jóor muy net baat boobu naa xelëf xelëf ñaari dërëm la bii mi ngi bi ci tënkali yaa ngi koy dundale rek yoon ci mbëgg mi accident soo ko tëyee nag yoon ci mbëgg mi itam taxaw benn waliyu daf nekk ci di jaamu yàlla di jaamu yàlla rek soo xamee lekk jot na rek yàlla daal di ko rotal benn mburu mu lekk benn bés nag muy dox gis benn libidoor wurus mu for ko def ci jiwaam mu xaar xaar mburu ma ma ñëwut mu laaj laaj mburu ma ñëwut mu tawat yàlla ne ko waa xar fi jay bi yaati kama fil xay bi sànni li ci poos bëggee li ci la ca xay bu yàlla ga ñëw wa ma anfaqtum lu ngeen dundle min shay'in ci laala moom xaral la oo moom yàlla yuxlifu wa dana muutal ko oo moom xaral la sax na maa gën way wasa gën ngoog de bu fekkee ni tey borom ragalul yàlla toppul du dara fay tax a sori rek su ni borom gëm na yàlla bëgg a topp yàlla mooy lu yonent ne baax bu nekkee ci loxol waa yu de adduna mooy daaba ji nga xam ne ci nga war war ba àgg ci alaxira moo tax be nit ne yal na yàlla rëbb addina addina dana ko yal na yàlla rëbb waaw ku gën a mooy yàlla ci ñun man ak de man defuma dara <coughs> waskur jàngatal yow ma naxsuruhum bés ba nu fangeeleen jamian mbir mu ñu mboole bés ba nga xamee yéefar yëpp foog nga nañ leen way jëkk way mujj leen di leen yàlla su ma naqulu topp nu wax lil malaayika di ñaan malaayika aaw laay ñile yi yaakum yéen kaanu lañ nekkoon yaabudoona di jaamu e yéen malaaka am na ci jaam yi kat ñu wax ne yéen lañ doon jaamu maa leen di laaj nag man yàlla ndax yéen lañ doon jaamu xaaloo ñu wax ñoom malaaka yi subhaanaka tut nañu sell sa yow yàlla walis bokkaale anta yow waliyuna yaa ji méngoo suñu min dooni walis ñoom de ñun yow yow lañ méngoo de yaay suñ borom yow la ñuy jaamu ñii nag jotewu ñoo ñoom dara dara mas la dox suñ diggante bal bi it kaanoo nekkoon nañu yaabu doon di jaamu aljina seytaane yi de déedéet jaamu ñoon malaayika seytaane lañ doon jaamu ndax seytaane leen yoonal loon jaamu jinne ak jaamu malaayika ba tax ñooy ñu di ko def ak sarum gën bëri seen moom ñu ne way gëm biim ci ñoom bëri lu leen saytaane wax rek ñu nangu ko rek fal yow ma tey laa yamliku moom tit baadukum ñaame seen li baadin ñaan ñaan nafan am ram wala daran du jaagen jañang bugal de pencam yàllaa ngi nag <coughs> xéefarëk xëri moom kenn mënu ci ramu sa morom kenn mënu ko jañan bugal wana xoolu tan wax li la si na ñeen ñaaña sala moo tooñ nañu soqoo moseena asaaban neeri mbugalam safara la si mbugal la si mbugal nga xam ne la si la si safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen bi ay jumam tukka si bona di weddi ko rek way taa tut laa ndem jàngeef na alayhim ci ñoom ayatuna alquran sunu bayinaatin mbit mi ngi way weex ci lamiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaalu ñu wax ne maa asa déet muhammad mi le ila rajulun dara waaye la an yasuddakum bu mu fegal leen amma kaana ca la nekkoon na yaabudu di jaamu ko abaakum ay baay seen muhammad lii la dikkeem bëgg ñoo aaye ñu bàyyi suñu yàlla ay wa qaalu tañu wax ma saa dee jila alquran ila ifkun dara nar la yu di duut de ñu ne alquran muhammad a ko duut rek wa qaala wax na la si na ñaaña kafaroo wedd nañu li laqi ci alquran lama jaawam ba mu dikkalee ina saa dee jila alquran ila seerun dara njabar la mu biiru gudaaji bidde seeni wax du daje ci alquran suñ seetee ni alquran fasaa ngim balaaxaa ak soloy fàddu yi ci nekk ñu xam ne lii ëpp na nasab doomu aadama ñu ne njabar la su fekkee nag ni waaw seet nañ ko rek ñu jàpp ne wax la ju mel ni seen wax yi rek ñu ne waxi Muhammad la rek moo ko sos uma atee na moom joxun leen min kutubi ni téere yadrusoona yooyu danañu jàng ko de man de musuma leen a jox benn téere bu ma sa bu leen ma xamal dara wa ma arsalnaa mosunu yónni ilayhim jëm ci ñoom xabla ka jëkk jëkk sa min nasirin aji waare ab yonent mës la wàcc ci ñoom ab téere mës la wàcc ci ñoom mo jaa fu ñu fi jële ban xam-xam ñu mën a weddee di yonent bi dikkee wa kadaba weddina la dina ñaane min xabli mooy nekk lañ ca njëkk seen ma bara xóota jotuñu ñoom ñi de ñu sharama te naam fukkeelu lañu jox leen ci kàttan de waaye bàyyi leen luñ beew beew di weddi xeet ya leen ñoom àgguñ sax ci seen fukkeel du ci kattan du ci alal du ci fan wu gudd te te réewut bañ wedde yàlla na leen yàlla def de moo tax ñii ñoom itam bu ñuy weddi seetaan leen rek parce que sa boo weddi nañu rusuli ay yonent sama fakkee fakkaar nag nakay nekke nag yi rim bugal sama de maanaam dana tabbi ci tat waayam de ñawet yoon bu jëkk ñëpp xalak nañ leen boo nag ñu weddi tey itam suñe ba pare de xul waxal yi na maa yeesukum naka dana waat leen bi waaye de tin ci jenn jikko an taqumu mooy bu ngeen taxawat lillahi ngir yàlla masna mbit mu ngeen di ñaar ñaar wa farada mbit mu ngeen di kenn kenn su ma tatafakkaroo topp ngeen xalam de léegi maa ngi leen di digal lenn rek na ngeen jóg su ñëwee ba di ñaar ñaar wala ngeen di kenn kenn ngeen xalam seet ci seen xel bu baax wan ngeen xam ne ma bi saahibikum dee di nekk jaay jaxandaale seen kii Muhammad min jinne dina jinne de su ngeen xalamee tuuti xam ne Muhammad mi dugg jinne jàpp de in huwa déet moom ilaa nasirun dara aji waate la lakum ñuwee leen bay na yadday azabin ci njël benn mbugal sadid mu de aji tadde yàlla ngi leen di waat ci la mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa mbugal a ñëw kii pencam yàlla de xul waxal ma saaltukum laaju ma leen min ajrin ab yool foofu moom jotal gi lakum ñuwee na leen danaa leen jotal rek alxuraan ndax loolu sama war gar la in ajri déet ab yool sama ilaa la laay ndare aji yet la mu ala kulli shay'in ci lépp def de xam na sama dëggu de bul waxal na rabbi naka borom sama yàq sifu dana mu sànni bil haqq ci dëgg ila ala amul xëyo bi aji xam ja faddu de yàlla mooy sànni ak wayoom ci kenn ci yonent yi te yàlla moom xam na naka de kun toxal yaa di kana al haqq diinal islam wa ma yubdiu jëkkatit al baatilu kéefar wa ma yoe du mujjiti mu de kéefar waaw du jëkk du mujj dëgg fay feeñ ba noppi baatil ñëw topp ca naka noona baatil du mujj itam de baatil dafay gotteeku dëgg des de dëgg mooy njëkk a feeñ mooy mujj baatil nag moom fay nekk ba dëgg feeñ mu jóg di daaru anteeg moom gannaaw kay mu gotteeku ba dootu dese jey de pour waxal inen in dalaltu ndem réer na ma waris dëgg fay na ma adilu naka dana ma réer ala nafsi waral bopp sama de su fekkee man dama réer sama bakkaat ab réer ci man lay dellu de wéy ne ta day tundem jub na ma a bi maa yow fii aji naka la ci la koy day jëm ci ma rabbi ya borom sama su itam sant yàlla rek ndax ban yàlla ama wayu yoonu njub awale ma ca de ban yàlla laay sant dina wa naka moom sama aji dégg la seeni ñaan xaribu na aji jayeñ la mu de wala tara donte gisoon nga yow Muhammad isfasiyon ba ñu buuree ca pencam yàlla soo gisee nag pencam yàlla ba israfil ne eh, yéen yax yu na xiire ee yéen yéen sët yi tasaaroo yi de ee yéen yàpp yi ñappatikoo yi de ee karaari tasaaroo jóg leen wuyu seen borom ñëpp wurandoo waaw kenn waaw des gannaaw de ñëpp jëmal pencam yàlla bis boo gisee boo gisoon loolu da nga gis mu màgg de ba xamee nag ne buur nañ ñoom yéefar ñu ne leen xalaa faw sa dee rek raw buñ dekkee ci seen bàmmeel gis màgg ak mbugal ma ñuy jéem a daw malaaka yi nappoo leen dana leen du ngeen raw tey de woo gisoo te jàppe leen suñ makkaan dugg ci barab xariwin bu daay jege lu ci buur waaw bëgg daw ci sa bàmmeel waaw balaa ngaa ba sax malaaka yi jàppale de bu yàlla ne xusoo juróom-ñaar fukk ak junni ci malaaka yi jóg ku ne nga juróom-ñaar fukk ak junni ci ceen waxaaru tey wax amana gëm nañu bii Muhammad foofa nag ñu daal di ne ñun daal gëm nañ léegi xam nañ ne Muhammad wax na dëgg buur tanaawu su jot li gëm yàlla ga min makaan duge ci barab bayan di gudaa ji gëm yàlla barabam jaxadina la te léegi bi xalaaxira la ana na ngeen di mën a yootoo gëm yàlla nag sore ngeen ak fam sore ngeen ak palaasam wa tawet di woon nañ bii a gëmee ñoom dañoo weddi woon léegi gi léegi ngeen bëgg a gëm weex di ko na danañu barab di gudaa ji sori ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yoo xam ne sore nag la am le ab jabar la ñi ne waykat la ñi ne muxaaba la ñi ne dafa sos ay naar de waxiida te diggaleef bay na moom diggante seen wa bay na maestorona ak diggante la danañu topp ko de yàlla dox seen digganteeg gëm yàlla gañ bëggoon a yootu gannaaw buñu dekkee nag la naka defee wan bia caen ci seen min xabli jëkk ca àdduna de nañ leen fege woon ca àdduna ngay xamuñ gëm yàlla bañ déggee bañ déggee bañ jógee ci seeni bàmmeel ba janum mbugal ma itam bañ bëggee gëm nañ seen diggante ci gëm de innahum naka ñoom kaanu nekkoon nañu ci sàkkin ci sikki mu di bindu daa ci tabal ci sikkëree mu gën a métti ci lu dal xéefarangoo waxii la bay na ma bay na naka nga xam ne ñooñ jàll te aljana waaw lawum fiyaa maa taxoona moo gën a jotal ci moo gën a baaxal ci aljana naka noonu xéefari mbugal mi gën a tar ci ñoom mooy wax a la bay na hum